wa salaasiin ba'da al-mi'a wa an Asmaa binti Yaziid radiyallahu anhaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjidi yawman wa usbatun mina an-nisaa'i qu'uudun fa alwaa biyadihi bit-tasliim rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan wa haadaa mahmuulun alaa annahu sallallahu alayhi wa sallam jamaca bayna al-lafdi wal ishaara wa yu'ayyiduhu anna fii riwaayati abii daawuud wa yu'ayyiduhu anna fii riwaayati abii daawuud rahimahullah fasallama alayna kon al imaamu alxafiz annawawiyu rahimahu llahu mu daal ñuy indil li nga xamante ne mooy hadith bi ci buntu bi ñu nekk muy chapitre cent mu baabu kayfiyati salaam ci suñu bi ñu génn gisoon nañ hadith numéro huit cent 54 mu ne woon wa an al-Miqdaad radiyallahu anhu fi hadiisihi at-tawiil qaala kunnaa narfa'u linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nasiibahu mina al-laban walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadiis bi ci tegu mooy hadiis numéro 855 mu ne wa an Asmaa binti Yaziid mu ngi jële ci ndaw soo xam ne mu ngi tuddoon Asmaa di doomu Yaziid radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci moom anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjid te yeneen may saa saam dafa jàll dafa romb benn bés eh, fil masjidi yawma dafa jàll romb ci jàkkaan ji léegi wa usbatun te mu ngi fekk benn mbooloo minan nisaa ci jigéen ñi qu'ud ñu nga toog ci biir jàkka ja yeneen ci ma lay saa saam fa alwaa bi yadihi bi taslim mu tàllal leen loxoom tàllal leen loxoom de loin di leen nuyu noonu mu ne rawaahu mu ne lii de solo na ko at-Tirmidhi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax bi war na ñëw xadiis huit cent soixante leen ñu gisaat ko ñu ngi ci huit cent cinquante cinq mooy dans dix hadith insha allah mais ci chapitre bi ñu la doon muy cent trente sept waaw foofu la al imam bi indi nga xamante ne foofu boo seetloo masala biñ gisoon fële ci Seydina bu sëy hadith Sayyidatu Aisha bi bi mu ne Seydina Jibril euh, yonent may saat saam dane dane ko ah hada Jibrilu yaqra'u alayki salaam ne kii mooy Jibril Jibril a ngee di la nuyu qaalat mu ne qultu wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waxoon nañ la masalaam est ce que góor mën na romb jigéen di ko nuyu wala yu mel noon wala mbooloo may góor di nuyu mbooloo may jigéen ak yu mel noonu ainsi de suite loolu nag waxoon nañ la ne xadiis euh, buntu bo loolu traité wuñu ko woon parce que al imam da ko utal buntu muy 137 ci téere bi ñu nekk muy kitaabu salaam ba mooy chapitre 137 téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar baabu. salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'ati waaw buntu bi wax ci eh, góor gi nuyu gu muy nuyu soxnaam eh, jigéen bi nga xam ne min maharimihi ci ay koj armaalama bokk wala ajnabiyatin waaw wala sax koo xamante ne nii du koj armaalam mën na koo denc léegi kooku est ce na koo nuyu wa ajnabiyatin la yaxaaful fitna ba nim jeexe hadis bii nii foofu la koy indiwaat waaw foofu la koy indiwaat te moom lay mujjee indiwaat Euh, moom mu mujjee ci bunt boobu léegi euh, euh, mooy li ñu waxoon ci bee moo ñuy dalaat fii ndax mal alal boo xam ne soit ñu traité ko léegi comme bi ñu waxoon sayyidatu Aïsha xadiisam boobu radiyallahu anha bu baree buñ demee fee duñu duñ ko wax alors que comme que da koo utal buntu foofu te soreetul moo tax ñu gis ne li gën mooy te xadis bi dina ñëwaat tey moom exceptionnellement lii foog naa ñu ngi koy door xadis boo xam ne njàngat yu bari yi surtout côté taxrij bi duñ ci dugg noonu wala ñu dugg ci fii wa loolu day xaw a compliqué dugg ci taxrij bi fii après masala yi nga def ko fee loolu foog naa li gën mooy dañuy wëlbëti niñ doon def <laughs> mooy comme si xadis bi xam nga liñ doon def moo doon xadis bu ñu njëkk gis dañ koy gis ci yaatal gis taxrij bi fan la nekk ñan ñoo ko solo ak yan kàddu lañu ko soloowee ainsi de suite def yooyu après jël njàngat yi lé waaye xadiis bi war naa ñëwaat waaye bu ñëwaatee way liñ doon wax bi xadiis bi moom lépp lu ñu caa wax <laughs> waxoon nañu ko pare tey nag contraire ba dañuy def mooy dañuy wëlbati mbir yi mooy xadiis bi dañ koy gis ci gàttal lool waaye taxriij bi ak dugg ci masala yi yooyu dañuy bàyyi surtout masala bi gën a rëy mooy góor guy di ñuy ay jigéen voilà loolu ñu bàyyi ba foofee imaam defal ko bunt bu ko defee ñu gën a dugg ci mas xadis bi moo tax xadis bii par exemple bu ñu paree côté bii ba jeexal fii ak beneen fi ak euh, bunt bi ko imaam den képp kuy chercher xadis bi dëgg-dëgg du bii nii ngay ngay xool waaw du mooy boo ci bëggee xam masala yi ci biir du xadis huit cent cinquante cinq bi ngay xool déedéet waaw doo xool boobu parce que boobu bon ci gàttal la ñëw alors que boo demee nag ci fi nga xamante ne moom lañ la ko wax léegi muy huit cent hadith huit cent soixante cinq voilà foofu dinañ ko gën a yaatal ak ay masaar ilam insha allahu tabaraka wa taala boobu amaa nañu boole hadith yooyu comme que ñoo bokk li ñuy wax waaw ginnaaw taxrij ak yooyu masaa'il yi amaa nañu def leen benn insha allahu tabaraka wa taala on verra waaye insha allah hadis bi même bu jaree buñ defee ci hadis yi ko jiitu mooy hadis yi naa Sahl ibn Sa'd bi ci buntu boobule ak ah, hadisu Ummu Haani ah, fay Ummu Haani nu tuddoon ak mooy kan non ba non bàyyil ba boobu ma ne waaw devoir à la ay semaine la sax wala ay jour <laughs> wala ay jour bokk yoo xam ne boobu ba accès guñ ci loolu lépp man ngaa chercher ji comme man damaa tabe <laughs> waaw allahu akbar <laughs> Ummu Haani waaw mooy kan d'abord ak nan la tuddoon voilà loolu nga baxsal ma ko wala maa ñëw après nag mu tegoon ci hadith sayna Asma bint Yazid te moom la jeexale woon insha allahu taala moom lay jeexale buntu 137 buñ ci agsee kon euh, ñu ngi woon wa qaala hadithun hasan imam an-Nawawi at-Tirmidhi mu soloy hadith ba nag hadith bu hasan la bu baax la mu ne la nag dina ñëw 865 al imam an-Nawawi mu wax ci suuf rahimahullah mu ne wa hada lii nag xadis bi lii muy wax mahmulun dañ koy yen ala annahu alayhi wa sallam kene moom de yal na yàlla julli ci moom te jamaa dafa dajale bayna al-lafzi wal ishaara waaw mooy tàllalu leen loxo rek dem yoonam non mooy da leen a nuyu tàllalaale loxoom noonu de loin sori leen tàllal leen loxo asalaamualeykum wala asalaamualeykunna tàllal loxo loolu la def mu ne loolu li koy wane wayu ayiduhu lii dëgëral lii ma wax man imam an-Nawawi rahimahullah anna fi riwayati abi Dawud ndax hadis bi imam Abu Dawud dafoo solo foofu sayyidatu Asma dane yonent bi alayhi salaam fa sallama alayna bi ñu rombee def ñu nuyu te ñëpp xam nañ ne nuyoo mooy minimum assalaamu alaykum wala assalaamu alaykunna bu dee jigéen lañu waaw kon fii bu nee mu mu mu dafa leen romb tàllal loxoom bi leen nuyu bi taslim mooy dafa wax asalaamaaleykum na pare tàllalaale waxu loolu la loolu la al imam an-Nawawi wax léegi kon ci gàttal lool te nañ ci gini ñaat xadiis bi ginnaaw loolu mooy est ñoom ñaar dong ñoom ñooy ñu ko solo wax na la kenn ki imam Abu Dawud nee na la li koy dëgëral waa imam Abu Dawud kon bu la ne imam Tirmidhi moo ko solo kon am nga keneen léegi muy al imam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistani wala Sijizi rahimahullahu ta'ala ak al imaam Ibn Maaja tamit daal dina koy solo ta moom it ni ko al imaam Abu Daawuda solo be noone eh, eh, eh, la ko daal di solo be ak al imaam ad-Daarimi Abdallah ibn Abdirrahim ibn Abdirrahman Abdallah ibn Abdirrahman <laughs> Abdallah ibn Abdirrahman hmm? muy uh, ad-Daarimi rahimahullah tabaaraka wa ta'aala hmm? muy uh, uh, ibn al-Fadl ibn Bahraam ad-Daarimi Abdallah ibn Abdirrahman ibn al-Fadl ibn Bahraam ad-Daarimi rahimahullah léegi kon al imaamu Tirmidi rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci abwaabul istihzaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi tasliimi ala nisaa foofu la ko indi hmm? kon euh, euh, noonu kon nag euh, foog naa baax na noonu. kanta keneen côté bi mu wax ndax après loolu dana haddathana Suwayd waxoon nañ la taxrij ba ñuy bàyyi bu fa la ñu gën mu ne foofu nettali nañu Suwayd qaala imaam at-Tirmidhi muy Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani rahimahullah qaala mu ne akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne keneen Abdullah ibn al-Mubarak eh, ibn Waddah al-Hanzali alhanzaliyu almarwazi alxurasani borom kitaabu zuhd qaala axbarana abdulhamid ibn bahram ma nekk ñu xabaar ma abdulhamid ibn bahram alfazari almadaini nekkoon mbokku àndandoo shahr ibn hawshab annahu ko neam sami'a shahr ibn hawshab dégg na shahr ibn hawshab al-ash'ari abu sa'id min abu abdillah min abu abdirrahman alhimsi ash-shami ad-dimashqi wal ansari rahimahullahu taala moom yaqulu mu ne sami'tu asmaa bint yazid mu ne dégg naa asma bint yazid ibn sakan ibn rafi' ibn abdul qais ibn abdil ashhal ummu salama moo doon dàqantalam ñu ne no ummu amir la woon radiyallahu taala anha tuhaddithu muy nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjidi yawman wa usbatun min an-nisaa qu'ud fa alwa bi yadihi bit-taslim wa ashaara Abdul Hamid bi yadihi voilà Abdul Hamid bi mu nettalee hadis bi dafa euh, ah, dafa dafa euh, tàllal loxoom mooy ba alwa mooy loo xam da ko kii jéngal ko benn côté comme boo jëlee sa bopp euh, féetale ko benn incline ko benn côté loolu mooy alwa loolu loxo bi la ko def ah. léegi nag euh, euh, euh, mu ngi noonu léegi bon léegi nag imam Tirmidhi après am nañ wax ci suuf waaye loolu taxu ñoo jóg léegi nañ xool imam nee na li lii dëgëral li ma ne yeneen saa salaam dana leen asalaamaaleykum na ba pare tàllalaale loxoom loolu mooy riwaa imam Abu Dawud bi ndax al imam Abu Dawud moom bi mu ko soloowe noonu la ko soloowe ci Shahr la jaar ibn Hawshab mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Wasiti al-Kufi rahimahullah an Sufyan ibn Uyayna ta mu jële ko Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Makki rahimahullahu ta'ala al-Kufi al-asl Kufi la newoon Kufa la la ji eh, waaye Makka la dëkkoon an ibn Abi Husayn mu jële ko ci doom Abu Husayn Abdallah ibn Abdurrahman ibn Abi Husayn ibn al-Harith ibn Amir ibn Nawfal rahimahullah ah, mu ne moom sami'ahu min Shahr moom dégg na xadis bi jëlaw Shahr ibn Hawshab min Shahr ibn Hawshab yaqulu biñ gisoon sax axbaratu Asma ah, ibnatu Yazid fii dane Asma ibnatu ibnatu ak bintu benn la di doomu Yazid ah, ibn Sakan radiyallahu anha mu ne marra alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi niswatin fa sallama alayna voilà gis nga mu daal di ñuy nuyu kon mu ngi nii nii la ko al imam tax imaamu Nawawi ne lii mooy dëgëral li ma ne yeneen saa salaam desul yemul rek ci tàllal léegi ginnaaw lii ci gàttal léegi mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak bunt bi mooy lan mooy lëkkaale bi mooy yeneen mooy kon bokk nag ci baab bunt bi nga xam ne mooy baabu kayfiyati salaam eh, bala ñoo jàll mooy hadis ba la ñu romboon <laughs> 853 wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idha ata ala fa sallama alayhim sallama alayhim thalathan rawahu al-Bukhari waxoon nañ rahimahullah hadis boobu gisoon nañ ko hadis 696 euh, bii paas dañ ne la woon hadis boobu bañ koy gis waxuñ na woon ne dina ñëwaat si waxoon nañu ko <laughs> waxoon nañ après laa ne non loolu nan la mën a nekk ñu jàll te waxuñu ko après ma déglu ma ko dégluwaat gis ne si si waxoon nañu ko préciser woon nañ ne xadis bi dina ñëw xadis huit cent cinquante trois voilà kon loolu a <laughs> way euh, entre parenthèses la voilà lu ama am nag solo la waaw <laughs> léegi kii mu ne euh, kon euh, lëkkaale bi mooy ci bunt bii di wax kayfiyatu salaam baabu kayfiyatu salaam nu ñuy nuyooyu kon dañ ciy xam ne mooy man nga def nuyoo moom na ko def asalaamaaleykum boo ko defee aayul nga def baale benn geste ci sa loxo voilà loolu la lay bëgg a wan ne loolu mën naa nekk waaye li man nga nekk mooy yem rek ci ci geste bi waaw romb yi rek comme comme comme comme xaw may militaire ngeen nga jël sa loxo yëkkati ba ci sa kaw kaw kaw saw ta euh, kii bee ci sa si ngay booy yëy fii yëngatu ah nga kii rek ah teg ko foofu rek wàcce waat dóor ci tànk bi comme ni ko yi defe loolu doyul ci nuyoo <laughs> waaw loolu moom doyul ci nuyoo wala yéen gaa ye ngeen gërëyee ngeen ngeen taxaw ngeen di nuyoo daal da di tàllal loxo rek oh tàllal rek ne oh mu jeex non loolu lu nuyoo waaw yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax fa alwaa bi yadihi bi taslim loolu la ko leeral mooy dafa waxaale fa sallama alaynaa mu daal di ñuy nuyu defaale noonu kon mooy nuyu booy nuyu ko sori ah man na man nga tàllalaale loxo ginnaaw buñ ko ne asalaamaaleykum waaw comme gis ay gaa yu toog fële nga romb leen ah asalaamaaleykum ma tàllalaale loxo ah waaw loolu noonu sunna la voilà loolu ci façon yi nuyoo yi la bokk <laughs> waaw boo yemee ci asalaamaaleykum baax na waaye eh, ngir gën a roy yonent bi sallallahu alayhi mooy nga daal di koy tàllal kon loolu mooy li gën mat boo bëggee roy yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag ci kaw noonu ñu jàll ci xadiis bi ci tegu ah. kon fay bul fàtte buñ àggee fële ñu gis masala yi nuyu góor di nuyu jigéen ah loolu est ce que mën naa taala ma ne ah, man dem naa ci aperçu ne leen alhamdulilah yeneen saa salaam ay jigéen la nuyu leen loolu moom xanaa naa ne ma ne waaw waaye léegi est <laughs> est ci kaw noonu kese la est-ce loolu ñëpp ci d'accord que loo euh, euh, comme que ren subaana yi saa saa def na ko tanqiixul manaat saay <laughs> loolu est def nga ko sawaay mbir mi du ne ren saa def na ko kese ay te du def de waaw loolu dafa jara bàyyi xel loolu nag bon dina ñëw ci yooyu insha allahu taala. kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi mu teg ci xadis bu mujj bi muy xadis huit cent ah huit cent cinquante six te ci lay tëje nag walillahi alhamdu wal minna li nga xam ne mooy buntu bi ah mu ne wa an abi juray al-Juhjaymi radiyallahu anhu annahu qaala ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu alayka assalaamu ya rasuulallah qaal qaal laa taqul alayka assalaam fa inna alayka assalaamu tahiyyatul mawtaa rawaahu abu daawuud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiithun hasanun sahiih wa qad sabaqa lafzuhu bi tuulihi kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullahu taala mu ne waa an jurayin mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne dakkantalam moo doon abu juray jaabir la tuddoon du gisoon nañu ko ah jaabir ibn sulaym radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne ataytu damaa dikkal rasulallahi fii imam da ko ci beneen version la ni boobu dafa tënk gisoon nañ ko ni mu gënoon a gudde mu ne ataytu damaa dikkal rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ko alayka salaam alayka yal na nekk ci sa kaw assalaamu jàmm ya rasulallah ya yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na qaala yonente ma saa saam nag ne laa taqul alayka salaam salaam bul yal na jàmm yal nekk ci sa kaw jàmm déedéet fa inna salaam ndax loolee nga nii nga ko waxee tahiyatul mawta mooy ñuy nuyoo ñi nga xam ne ñoo génn àddina mu ne rawahu hadis bi solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud Sulayman ibn Ash'ath ibn al-Ash'ath mi ngi gisoon sànq as-Sijistani wa Tirmidhi ak taalibem bi dal imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala imam at-Tirmidhi bi mu ko solo dana hadithun li hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér imam an-Nawawi mu ne wa qad sabaqa lafzuhu kaddooy xadis bi bi tuulihi ci guddaayam romboon na te mu bi nga xam ne mooy six cent quatre-vingt-seize ci wala néeg wala buntu wala garab numéro cent dix-neuf baabu sifati tuulil qamis wal kumm wal izar wa taraf al amama al amama ah, wa tahrim isbal wa taraf al-imaamati loolu wa tahrimi isbaal shay'in minhumaa loolu fa lañ ko gisoon mu ne woon wa an abi Jurayj Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu rajulan yasduru an-naasu an ra'yihi laa yaqulu shay'an illaa sadaru anhu qultu man haadhaa qaaluu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam qult alayka assalaamu ya rasula allahi marratayn qaal laa taqul alayka assalaam alayka assalaamu tahiyyatu almawta qul assalaamu alayka qaal qultu anta rasulu allah qaala ana rasulu allahi alladhi idaa asaabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka wa idaa asaabaka caamu sanatin fadacawtahu ambatahaa lak wa idaa kunta bi ardin bi ardi qafrin aw falaatin fadallat raaxilatuka fadacawtahu raddahaa calayk qaala qultu lahu ichhad ilay qaala laa tasubbanna ahadan qaala فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار fa innaha min almaxiila wa inna allaha la yuhibbu almaxiila wa in imru'un shatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fiika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fiihi fa innama wabaalu dhaalika alayhi rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima bil isnaadi sahiih qaala tirmidhi rahimahullah xadiisun xasanun saxiix loolu noonu la ko di woon gis nga bi tuuli ci guddaayam ni nga xamante ne nii noonee la ñëwe woon noonu lañ ko gis gisoon nañ ko ci xadiis boobee waxoon nañ la dina ñëwaat huit cinquante six moo nekk nii moo tax lépp lu ñu caawaraanaa wax <laughs> mooy gisoon nañ ko foofale walillahi alhamdu wal minna moo tax jarut ñu ciy jaaraat léegi sauf que lëkkaale ma bunt bi mooy kayfiyatu salaam ci kaw xadis bi ñi jàpp ne wér na te bien sûr xadis bi wér na am nga imaamul Qurtubi moom borom tafsir bi Abu Abdillah dane waaye yow xadis boobu daa wérul moom da koo teg ne ne loolu xadis boobu wérul loolu dara ci nawul ah <laughs> waaye te mawtaay kenn na leen nuyoowul woon foofu waxoon nañ la nag la imaam al-Xattaabi doon wax naan parce que shu'ara jaahiliyuuna yi mooy waa jaahiliya ñoo doon nuyoo noonu waaw comme la sha'ir ba ci ñoo wax rek alayka salaamullahi Qays ibn Qays ibn Aasim wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahhama waaw mais loolu li koy wane mooy la waykat boo xoon ne alayka salaamullahi Qays ibn Aasim ah yow yal na jàmm ji yàlla yal na nekk ci sa kaw jàmm ji yàlla yow Qays ibn Aasim wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama waxoon nañ leen maam al-Hafiz Ibn Hajar lii nag darul darul shi'r jaahili dara parce que Qays ibn Aasim mais saxaabi mashhuur <laughs> ab saxaaba la boo xam ne ginnaaw yeneen tubaab saa saa la génn àddina te ki code martial bi nañ ko jullit la moo ko wax loolu ak beneen way bi nga xam nee na Abu Sa'd moo ko Abu sa euh, Muhammad ibn Sa'd moom az-Zuhri moo ko moo ko jëlee eh, moo ko nettali ah eh, nga xam ne kooku moom da doon martial Seydina Omar la doon martial waaw alayka salaamu min amirin voilà loolu noonu te ne kooku Seydina Omar la doon martial kon nag loolu yëpp du seeri jaahili yi mais nag dëgg la ñoom dañ ko doon wax voilà léegi bon <laughs> mais waxoon nañ lan ngay dégg kon xadiis boobee ci kaw buñ nee wér na te lool mooy dëgg-dëgg wér na waxoon nañ ko di nga xam ne moom la ñuy ubbi buntu téere bii di kitaabu salaam eh, eh, eh, loolu taxawoon taxawaatoon nañ ci beneen yoon waaw ah, imaamul Qurtubi nag moom dana yooyu yëpp saa yi loolu amul waay xadis boobu daal wérul xadis boobu wérul kon nag duñ ci sonn quoi <laughs> waaw yooyu yooyu yëpp mën nañ ko wax mais bii dalay wan mooy li gën a mat kon aleyka salaam doo doo bul waxe noonu waaye assalaamu alayka te tamit xamoon nañ foofu taw xoon nañ ne bu kenn jàpp lool nag jàpp ne ñu néew yi noonu lañ leen di nuyoo alayka salaam yoon yonent bay saasaa daa bëgg a wax ne néew yi ñun jullit ñoo lañ leen nuyoo déedéet parce que moom dugg na ci xabru yi mais assalaamu alaykum ahla diyaarin minal mu'miniin comme niñ ko gisee woon voilà ak na ko Sayyidatu Aysa laajoon bu mu demee ci bàmmeel li may wax mu jàngal ko loolu assalaamu alaykum la wax waaw te moom ba mu duggee <laughs> radiyallahu taala anhu eh, lool la waxoon ak ah, yeneen xadiis yoo xam ne lillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ko ne néew yi moom kenn bul jàpp lool jàpp ne ah dama woon nañ leen aleyka salaam lool boo nañ naan waa ñoo ko doon wax voilà voilà comme que moom day door a tuuf si parce que gis benn góor goo xam ne moom <laughs> nit ñi daal xalaat moom daa lépp lu ñu kii ba am différent bu ñëwee ci lu mu wax moom la ñuy def xalaatam la ñuy jël ma ne waaw waaw mais kii kan la nee ma kii mooy rasulullah kii mooy ndawal yàlla bi saa saa nee na ma jóge nee rek ñëw na ko aleyka salaam ya rasulallah <laughs> waaw mu koy xamal ne nag seen nuyoo boobu ngeen façon boobu ngeen du nuyoo noo déedéet boobu gënu la mat nuyoo la lii wallahu taala alam kon nag gis nañ kon façon yi mooy gisoon nañ nekk correction bu nit defee loo xam ne du noonu ci mbooloo it ci ah ñu corriger ko ci mbooloo parce que fii noo erreur bi ah kan moo lay wax ne waa mbooloo mi du am ñu ji dégg loolu jàpp nii la waaw mooy danga koy corriger ci mbooloo comme yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa taqul alayka salaam waaw bul wax alayka salaam te ci biir mbooloo mi la voilà ñu ngi ko waxee rek la ko delloowee ne ko déet bul wax loolu waaw loolu it gisoon nañ ko kon mooy façon nuyoo mu ne ko kon lan la ko wax fa salaamu alayk fa waxal ah, laa taqul alayka salaam ah, ne ko wax waxal waxal assalaamu assalaamu alaykum voilà kon eh, kon mu ngi noonee mu ne qul assalaamu alayk kon alayka salaam mu ne ko déedéet kon fa qul assalaamu alayk kon lii la day wan mooy assalaamu alaykum man nga ko wax assalaamu alaykum comme niñ la ko waxe woon mooy obligé wu mooy imaamu Nawawi doon ubbee naan ci euh, buntu bale kayfiyatu salaam mu ne yustahabbu an yaqula al mubtadi'u bi salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fa yati bi damir al jam' wa in kana al musallamu alayhi wahidan mu ne sopp nañ nit kii tàmbali di kii nuyoo mu ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu indi kum yi kum yi yoo xam ne pluriel la lu bari la même bu dee ki muy nuyu kenn la loolu dañ koo sopp rek waaye wax nañ la dañ koo gën a sopp ne yeneen yi mën naa nekk aleyka salaam loolu mën naa nekk bu dee kenn nga ne ko aleyka salaam mooy moo assalaamu aleyka bokk laa bëgg ngi jéew léegi imaam ne aleyka salaam kay ma ko wax ndax lële daa wérul way way waaye bon mooy assalaamu aleyka ak assalaamu aleykum dalay wan ne yooyu yëpp mën naa nekk même bu dee bii lañ gën a sopp waaye yeneen saa saam kii dana ko waxal fa qul salaamu alayka voilà kon loolu yëpp lu mën a nekk la wallahu taala alam bu dee euh, euh, léegi kon ci kaw noonu lañ jeexale baabu kayfiyati salaam bii di ñëw nag ñu jël beneen bunt beneen chapitre muy chapitre cent trente-trois